a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'd fa yaquulul imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullaah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 qaala rajul la atasaddaqanna bisadaqa fa xaraja bisadaqatihi fa wada'ahaa fi yadi saariq fa asbaxuu yataxaddasuun tusuddiq calaa saariq fa qaal allahumma laka alhamd la atasaddaqanna bisadaqa fa xaraja bisadaqatihi fa wadaaha fi yadi zaaniya fa asbaxuu yataxaddasuun tusuddiqu allaylata calaa zaaniya fa qaal allahumma laka alhamdu calaa zaaniya la atasaddaqanna bisadaqa fa xaraja bisadaqatihi fa wadaaha fi yadi ganiy fa asbaxuu yataxaddasuun tusuddiqa allaylata calaa gani faqal allahumma laka alhamdu calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa gani fa uti faqiil faqiila lahu amma sadaqatuka calaa saariqin falacallahu an yastaciffa can sariqatihi wa amma zaaniya fala'allaha an tasta'iffa an zinaaha wa amma al-ghani fala'allahu an ya'tabir fayunfiqa mimmaa aataahu Allah rawaahu al-Buxaari bilafdihi wa Muslim bima'naahu rahmatullahi alayhimaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi

falahu kada wa kada xasana walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bi ci tegu muy xadis mille huit cent soixante cinq mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële balee gi kim jële woon xadis bu mujj parce que bii passé ñaari xadis lañ boole woon mu doon xadisu 1863 bi mu ñëw ne waan ummi sharikin radiyallahu anha ak wa an abi hurayra biñ fàttali léegi radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne kon euh, xadis bi kon mooy bi ki ñu jëwoon gis xadisam muy sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu ci moom la ko jële muy xadis 1865 mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële ci baayi muus mu ndaw mi anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na mu ne qaala rajul mu ne qaala wax na rajulun benn waay ne la atasaddaqanna bi sadaqa waat naa ne dinaa génne sarax dinaa génne sarax waaw am na riwaaya imaam Ahmad bi nag ak yii ñii ci biir boo gisee que ne waa ji bi muy génne sarax guddi gi la ko doon génne <laughs> waaw moom guddi gi la doon génne sarax yi waaw waa ji daal di waat ne moom la atasaddaqan na jël engagement ne dina dem saraxe eh, bi sadaqa dina génne daal ab sarax boo xam ne li wajhillahi tabaraka wa waaw léegi bon fa xaraja bi sadaqati mu daal di génne sarax boobee comme ni mu ko waxee waaye fa wadaaha fi yadi saariq comme que daa buddi loolu lépp man naa tax du xàmmee mbir yi moo tax riwaay imaam Ahmad bi <coughs> imaam Ahmad bokk na ci ñi ko soloo boobu moom daa gën leeral ne waa ji ba muy wax dana guddi gii waaw ne dinaa saraxe war naa ne dinaa saraxe ci guddi gi dinaa génne sarax ci guddi gi <coughs> waaw inna rajulan min bani israil ba pare wax ne kooku kii nii ci waa banu israil la bokkoon ala nabiyina wa ala israil afdalu salatu wassalam qaala dafa wax la atasaddaqanna laylata bi maali voilà doonu la ko imam ahmad indi mu ne benn waay bu ci waa banu israil dane waat naa wala jël naa engagement xalaat ne dinaa saraxe guddi gi sama alal mooy ci alalam pas léegi nag bon fa xaraja bi sadaqate nañ jàll nañ continuer ci riyaad bi mu continuer mu jël boog daal di génne saraxam waaye fa wadaaha fi yadi saariq <laughs> waaw mu daal di koy teg jox ko koo xam ne ab sàcc la <laughs> benn voleur daal la dajeel daal di koy jox sarax bi <laughs> nit ñi nag daal di koy yëg quoi mu nekk li nga xam ne mooy mu siiw nag ci balaa balaa bëccëg siiw na ci nit ci ñoom ba ñu xëyee nag di ko waxtaane fa asbahu ñu xëy yataxaddasuuna di waxtaane naan kom comme xadiis ba waaye bay war na nañu waa banu Israaïl la woon kenn ci ñoom ah alayhi ñu xëy nag yataxaddasuuna di waxtaane naan ay way lii yéemu ne fa suddiqa ala saariq sarax nañu koo xam ne foo ab sàcckat lañ sarax bii <laughs> fa qaala waa ji bi mu yégee rumeur yooyu wax yooyu gaa di wax mu ne laka alhamdu mu delloo lépp ci borom bi allahumma ay woonaa la borom laka alhamdu waaw la ñeel ci eh, eh, eh, san san bi lii de ba ma koy joxe ba ma koy génne bëggoon teg ko ci loxo ko ko yelloo la waaye nag ah jaam moom day sabab lu waaye nag boroom bi mooy dogal lu ko neex man de def naa li ma waroon génni naa waaye nag ndeke ka ma ko jox xaw ma ko xaw ma woon ne ab sàcc la waaw kon nag boroom bi daal yow laay delloo njukkeel ci lépp waaw gërëm naa lépp loo dogal waaw ba may génne jox ko ko ko yelloo moo loon sama yéene yow nag boroom bi sa namm namm gi jiitu nekk ne ki koy jël du koo kee ma nammoon waaye ab sàcc moo koy jël mu ne nag yemul foofu mu ne la atasaddaqanna bi sadaqa waaw bimu ne allahumma lakal hamdu waaye nag mu jëlaat beneen engagement te ne dinaa saraxe de dinaa génn beneen sarax waaw fa xaraja bi sadaqatee mu génne saraxam boobee waaw cette fois-ci ah fa wadaaha mu joxe sarax ba teg ko fii yadi zaniya waaw comme que guddi lay lay saraxe moom ah mu teg ko ci loxoy ndaw soo xam ne la gis muy mu mu mu mu la dajeel daal di koy jox sarax ko ndekete yoo ndaw sa ab prostituée la da doon jaay boppam jaaygatu boppam la Allahu akbar gaa yi ko nag bii de yii bii moom moo bii moom daa mel ni daa mel ni moo moo gën a yéeme <laughs> fa asbahu ba ñu xëyee nag fekk ci guddi gi xabaar bi dañ ne waa dëkk bi <laughs> ñu xëy yataxaddasuuna di nettaliwante di waxtaan seen biir di ko grand placé di ko palabrewu naan tusuddiqa laylata ala zaniya ay woy woy guddi gi waay <laughs> sarax nañu ab ab ab ab kii de waaw ab ab jaaykatu boppam la benn li liñ liñ liñ sax <laughs> waaw léegi nag bi nga xam ne ci la ko yëg fa qaala mu waxaat lam waxoon allahumma laka alhamdu ala zaniya ay way borom bi yow daal la mboolem cant yi ñeel ci sama saraf bii nga xam ne dama ko doon génne bëgg koo jox ku ko yelloo waaye mu tegu ci loxo koo xamante ne ndekete ab jaaykatu boppam la loolu lépp man sabab lu laa man jaam sabab lu la man borom bi mooy dogal lu ko neex di wuñ lu ko neex waaw kon moom borom bi ñu ngi lay sant ci li la neex ba pare mu jëlaat beneen engagement comme bële la atasaddaqanna bi sadaqa mu ne waaye nag waat naa ne waaw li jël naa engagement ne dina génn beneen sarax muy ñetteel yoon ah ba guddi ga jotee fa xaraja bi sadaqate mu génneeti beneen sarax <laughs> waaye nag cette fois-ci fa wadaaha fi yadi ghani ah mu teg ko nag ci loxo koo xam ne dafa womal <laughs> moom xam nga toujours <laughs> mooy koo xamante ni nii am na waaw ba doyal sax waaw doon tey mën nañ ab riche mu jël sarax bi génn ci guddi gi waaw ñu naan alal moom ku la ko ëppale moo la ko gën a bëgg bu dee doylu waaw loolu il faut ñu ko ciy boole <laughs> waaye bu dee koo xam ne moom dafa doylu kooku du loolu waaw waaw alhamdulillah mu teg ko ci loxoy koo xam ne dafa woomal ab riche la fa asbahu xabaar ba daje ci dëkk ba ca guddi ga ba ñu xëyee ba ñu xëyee ñu koy waxtaane fa asbahu yataxaddasuuna ñu xëy di ko waxtaane naan way waay tusuddiqa laylata ala gani ay mooy guddi gii de sarax nañ koo xamante ne moom ku woomal la moom lañ jëlub sarax teg ko ci loxoom allahu akbar fa qaala ba ko waaje yégee mu ne allahumma laka alhamdu ala saariq wa ala zaniya wa ala ghani waaw mu ne allahumma isa borom laka yow dong laka yow la ñeel alhamdu mboolem cant yi ah, ba muy génne de sama yéene xamoon nga ko waaye nag sa namm namm moo doon mu tegu ci leneen loo xamante keneen koo xamante ne bokkul ak ñu ma yéene woon ala sa ca sàcckat bu njëkk ba kama ko jëkko jox waala zaniye ci waay it ci ñaareel loolu lépp cant yëpp ci yow lañ koy delloo waala xani ci bu mujj bii xew bi muy ki nga xam ne ku womal la ma jël sama sarax ndeke moom laa ko jox te yëguma ko waaw fa utiya fa utiya ñu dikkal ko am na riwaay yuy leeral ne loolu ci gént la woon voilà mooy dafa nelaw léegi nag am malaaka daal di koy dikkal wala aji aji dikkal ku daal di koy dikkal waaw nga xamante ne nii daal di koy leeralal nag ne ko nag wax ko wax ji te loolu comme niñ koy gise insha allah <coughs> mooy euh, al imaam euh, ad-Daaraqutni euh, waaw al imaam al imaam ad-Daaraqutni rahmatullahi Euh, moom euh, no at imam at-Tabarani comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax fa utiya fa qiila lahu mu ne fi riwayat at-Tabarani fi musnad ash-Shamiyin an Ahmad ibn Abd al-Wahhab an Abi al-Yaman bi hadha al-isnad fa sa'ahu dhalika fa utiya fi manamihi voilà mu ne te loolu al-imam <coughs> euh, ah, Abu Nu'aym ci al-Mustakhraj solo na ko moom tamit jël ko ci moom na ko noon al-imam Isma al-Ismaili ci yoonu Ali ibn Ayyash an Shu'ayb waaw mu ne ci nelaw mooy dafa gént ñu xam ne gént la bokk nag ñu ñenn ñaan amaana yonent ba fa newoon doon dund moo ñëw wax ko wala boroom xam-xam wala mu dem laaj boroom xam-xam wala am malaaka boo xam ne daa ñëw dajeeg moom wax ko loolu lépp dàqu na riwaaye bii leeral na ci gént la waaw ne fa utiya fii manaame ñu dikkal ko ci li nga xam ne mooy ci ay nelawam fekk mu doon nelaw kon fa utiya ci riwaaya imaamul Buxaari bi kon xam nañ ne kon dafa gént faqiila lañu ne ko am ku ko dikkal aji dikkal ci gént lahu mu ne ko amma sadaqatuka ndaal sa sarax ala saariqin bi nga xam ne moom nga njëkkoon a génne joxe ko mu tegu ci loxob sa ab ab ab sàcc waaw fa la'allahu amaana an yasta'ifa an sariqati bu xamee ne ndax bu xëyee moom dina ko yëg waaw comme que xabaar bay tase noonu que ñu ndeke ki jëloon noonu am na yenn riwaay sax dane eh, yow dañ ne ko yow xamaa xanaa moo ko gi nga sarax yow tasaddaqta ala fulaan min saariq <laughs> waaw <laughs> ne ko yow xanaa yëgóori xew yow mii ki nga sarax mooy diw shakk bi waaw <laughs> waaw loolu riwaay ibn Lahiya la waaw nit ñi naan tusuddiqa ala al-layla ala fulaanin as-saariq <laughs> waaw naan eh, waay guddi gii de diw mi nga xam ne mooy sàcckat bi ñëpp xam moom lañu sarax léegi nag malaaka mi wala en tout cas ku dikkal ci gént ne ko amaana sa sarax boobu nga ko jox boroom bi jaare ci loolu fa la'allahu sàcc bi an yasta'fa mu téye boppam léegi an sariqatihi bàyyi sàcc waaw loolu nga ko jox te waa nekkuloon ay saraxu guru yi ah ay guru ki ay petit cola wax non non non yooyu <laughs> lu am maanaa la saraxe nekkul ay sungu ko ay ay ay yoo xamante ne nii li muy gën niru ci gaa yu bari ay sëriñ leen ko digal non bu ma nee sëriñ nag mooy sëriñu tariyaax bu xaabakat yeeg xeetu maaman yi nga xam ne manuñu tus rek <laughs> waaw façon saraxit jinne bu nekk ñu génneel la ko waaw ay juróom ñaari nen ak ay nangam ak nangam loolu ah waa ji lu bari la saraxe moo tax ñu ne ko yow li nga joxe noonu sàcc bi amaana loolu dina tax mu téye boppam bàyyi sàcc dina ko may départ dina tax loolu dina ah lii moom dagan ma dañ ma koo jox de waaw <laughs> mais mu jànge ci affaire boobu noonu te ne lii du lum sàcc sàcc moom day dem di jël ci loo xam ne yëgubu ko bii nag moom dañoo ñëw jox ko te ki ko jox amoon la yéene waaw léegi nag le fait que bi wax nii moo tax yenn waaye dañ ne ko sa sarax yooyu nangu nañ ko borom bi nangu na ko kubi la nangu nañ ko waaw amaana sàcc boobu jaare ci loolu nga ko jox mu amee ci départ ba pare téye boppam an yasta'if xamu téye boppam an sariqatihi ci di toje bàyyi toje bàyyi càcc wa amma zaniya kanta sa ñaareelu saak bi nga xamante ne nii ka nga ko jox mooy am njaalookat ak jaaykatu boppam ab prostituée fala allaha amaana an fa moom tamit mu téye boppam an zinaha mooy mu am ci loolu loo xam ne moom doy na ko ba mu téye boppam léegi la ko doon yóbbu ci njaaloo ak di jaay boppam muy di am dara li nga ko jox duun na loolu mën na koo téye am ci départ am leneen lu muy def loolu amaana sa sarax bi jariñ ko loolee alhamdulillah mu ne ko wa amal ghani waaw kanta euh, ki nga xamante ne nag mooy ki woomal ki nga xam ne moom nga mujj sarax en tout cas bii ni mu ko rangalee parce que dinañ gis ne bu dee yeneen yenn riwaay yi rangalewu ko nii waaw waaw euh, léegi mu ne ko kon kanta ki nga xamante ne nii hmm? Euh, mooy alxani kii woomal euh, amaana moom amaana fala allaha fala allahu an ya'tabir amaana le fait mu nangu sarax te yelloowu ko parce que ku yomb ku woomal la oblige amaana loolu mu jàng ci euh, man bu dee ne man nit kii mooy jël di saraxe man ma koy jël man mi yàlla woomal waaw léegi mu jàng ci loolu ne waa man mi yàlla woomal moom lu ma tere kon sama alal ji mu koy jël di ci joxe fa yunfiqa muy dépasser mimma ataahu Allah ci li nga xam ne moom la ko yàlla jox borom bi waxul kenn jëlal li la yàlla jox yëpp nga jox ko loolu wa anfiqu mimma razaqnaakum dépasser leen jël leen di def ci kanu yu baax yi ci li ñu leen def li ñu leen wërsëgal waaw bu kenn jël alalam joxe lépp ci yoonu yàlla sax bu leer nañ dëkk yalwaan loolu sharia jam na la am xel jam na la waaw sharia digalu la loolu waaw problème yi alal war a faj yëpp ci monde bi yow mënoo ko régler waxuma la monde bi mais gox bi nga dëkk rek yow mënoo régler nit ku raisonnable nag dangay def li nga man li nga manul nga xam ne manoo ko da ñaan yàlla mu daal di eh, yëwanal seen situation waaw du benn nit koy faj bu ñu yàlla woomal ñépp defoon ni ni ñu war a def ak ñàkk man naa taxu ci kaw suuf waaye bu dee ñépp defuñ yow nga jàpp ne yaay taxaw seen place bu boobaa sharia dina la jam am xel dina la jam bi nga mujj ñooñee nga doon dimbali ñu tane la waaw waaw walla iyaazu billaah léegi nag ñu ne ko amaana yow kii ku woomal kii mu wo- mu mu mu mu bàyyi xel daal di jàng ci li nga def jox ko alal bu ko defee nag mu tàmbali nag à partir de bi mu jëlee sa sarax bi loolu yee ko borom bi yee ko jaare ko ci loolee fa yunfiqoo mu daal di dépenser mimma ataahu Allah ci li nga xamante ne moom la ko boroom bi tabaraka wa taala daal di jox mu ne hadis bi muttafaqun alayhi mu ne non rawahul Bukhari mu ne imaamul Bukhari moo ko solo euh, bi lafzi ci kàddu yi wa muslimun al imam muslim rahmatullah ma bi maanaa ci maanaawam mais imam muslim même kaddu yi nii muslim bon bu dee rangement bi jóge ci ku ki njëkk ku kuy sàcc ab sàcc ab topp topp ci ab njaalookat topp ci ku woomal loolu imamul Bukhari yi moo ko rangalee noonu imam muslim rangalee ko noonu waaye euh, bu dee yi nga xamante ni mooy côté bi wax naan fa wadaaha fii yadi loolu imaamu mu teg ko ci loxo lool imaam muslim moo ko indee noonu imaamul Buxaari indiwu ko noonu indiwu ko noonu te moom la ñuy gis léegi ci taxriij bi kon euh, sinon intégralement lépp la indi comme imaam Muhammad ibn Ismaïl al Buxaari rahmatullah alayhima léegi kon mooy xadiis bi muttafaqun alayhi la léegi nag. mooy est-ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad indi na ko ci musnad Abi Hurayra radiyallahu anhu ñaari bërëb ci musnad bi naka noonu beneen imaam Ahmad bi di al imaam Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah Abu Abdirrahman indi na ko kitaabu zakaat baabun baaw a'taahaa ghaniyan wa huwa laa yash'ur mooy ki nga xam ne mooy génn zakaat parce que boroom xam-xam yi foofu lañ ko indi moo tax dinañ ñëw après inshallah mas'ala yi nit ki nga xamante ne nii day génne zakat su suñu xeet bii mu yëg caaroy géej li dëkk wala njàmbur wala fee ci kusaanaar wala fii ci waaylir baan léegi mu war a génne zakaatam ndax xawalaanul xawli bu dee loo xam ne day mat xaw xawalaanul xawli mooy date d'anniversaire condition yi mat na mu war koo génne mu si egsi nag di ko génne ba mu ko génnee mu gis koo xam ne jàpp na ne ki xam na ne jullit la mais jàpp na ne kii dafa ñàkk dafa foog ne dafa ñàkk ndekete yow ñàkkul mu jox ko ko ndekete waa ji waaye yow il une entreprise après li découvrir ba mu ko joxee ba pare li découvrir gars yi na ko eh waaw euh, ñun de suñu zakat ñu ngi ko doon bëgg a joxe mu ne waaye man am na ko mu ko jox est du ngeen dem jox ko ko ñu ne ko kan mu ne diw ñëw pour diw yow xanaa xamoo li mu ne lu ci ne kooku dafa ñàkk waaye na ko ñàkk fan saa gis nga entreprise bi ne fee moom moo ko moom saa da déet way ma ne bërëbu liggéeyukaay bee sawaay mooy jaay oto yi fee ci ci foofu di jaay concessionnaire boobu oto yooyu moo ko moom te am na beneen bu mu am biir point yo am na beneen boo xamante ne Casamance la ko am waaye yow mu ne déet waaye yaa ngi négocié yow yow léegi wax ji mooy waa mais kooku est-ce que dañ naan ko sawaay demal nga génnewaat sa zakat ji sawaay <laughs> mu dégg mu ne ñu oh, ko génnewaatal sa zakat ji parce que yow ki nga ko jox yelloowu ko loolu la looloo tax borom xam-xam indi ko fii xoolal ñoom ñëpp fi ñu ko indi imaamul Buxaari rahimahullahu taala kitaabu zakat baabun idaa tasaddaqa ala ghaniyin wa huwa laa ya'lam gis nga moom imaamu Nasaa'i presque même kii la kee dane idaa aataaha ghaniyan wa huwa laa yash'ur imaamu Nasaa'i bu dee ne da jox moom zakaatam nit ki góor a jigéen ci yem koo xam ne ku woomal la waaye yóbbu ko imaamul Buxaari ne baabun buntu ci kitaabu zakaat ñoom ñëpp ci kitaabu zakaat idaa tusaddaqa ala ghaniyin wala ida tasaddaqa ala ghaniyin bu dee nit ki daa jël zakatam eh, jox ko ki nga xamante ne mooy ku woomal wa huwa la ya'lam ta ko waaw mu indi ko noonu waaw kay léegi <laughs> mu ne te imam muslim rahimahullah comme niñ koy gise moom deful baab yi kitaabu zaka baabu si wuuti ajril mutasaddiq la ko ñoom imaamu Nawawi tudde buntu saxu payu ki nga xam ne génne na sarax moo xam zakat génne na ko léegi nag dinañ ñëw ci masala boobu ñu la wax jàppal masala monsieur x bi insha allahu taala al imaamul Buxaari te di gis fii imaamul Buxaari li ma la ne euh, moom ni mu indee mbiri hmm. mu ne haddathana Abul Yamaan mu ne nettal ne Abul Yamaan dal Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahmatullahi alayhi gane àddina 138 génn àddina 221 rahimahullahu taala qaala mu ne axbaranaa Shuayb mooy càlle bu siiw bi mais bii jógewul ci jëlewul ci euh, jaarul ci az-Zuhri yooyu mu jële ci mu ne xabaar nañu Shuayb Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Bishr al-Himsi rahmatullahi alayhi génn àddina 162 qaala mu ne haddasanaa Abu Zinaad mu ne ki ñu nettali mooy Abu Zinaad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahmaan al-Madani si woon ci Abu Zinaad yi rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a génn àddina 164 génn àddina 130 an an al-A'raj mu jël al-A'raj di Abdirrahmaan ibn Hurmuz voilà kële mooy Abu Abdirrahmaan mais turam Abdallah la muy Abu Zinaad kii nag al-A'raj moom turam mooy Abdirrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud mooy doon dakkantam ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad génn àddina la 117 rahimahullah an Abi Hurayrata mu jëlee ci Seydina Omar Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani yi génn àddina la 59 anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala rajul la atasaddaqanna bi sadaqa déglul fii mu ne la atasaddaqanna bi sadaqa fa xaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq ñu ne loolu ah mel na ni bii moom ñoo ko bokk ñu ne la waaw déglul bii ñoo ko bokk ah ah fa wada'aha fi yadi sariq c'est bon waaye déglul li ci des fa asbahu yatahaddathuna tusaddiq ala sariq fa qaala allahumma laka alhamd la atasaddaqanna bi sadaqa fa xaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday zaniya en tout cas ñun riwaaya yi ñu yor ci imaamul Buxaari noonu la waaw daa bari riwaayaan nag imaamul Buxaari non imaam an-Nawawi du ñàkk ne moom riwaay bi mu ci yoroon mook riyaab bi nii mu ko indee noonu la moo tax mu ne ci kàddu yi nii la mais ñun biñ ci yor laa la bëgg a wax waaw bu kenn ne don imaam an-Nawawi li mu du noonu parce que ñun yow neel bi nga wax imaamul sax imaamul Buxaari ay riwaayaat lay wute <laughs> voilà mais ñun bi ñu yor mooy bi ci kaw ñoo ko bokk waaye mu ne fa asbahu yatahaddasuna ñu xëy di naan ah, Ah, tusaddiq ala saariq léegi bi mu ne allahumma lakal hamd law tasaddaq la atasaddaqanna bi sadaqa fa xaraja bi sadaqati fa wada'aha fi yaday mu génne ñaareel bi ci saraxam teg ko ci ñaari loxoy zaniya koo xam ne ab njaalookat la jaaykatu boppam la fa asbahu hmm, gaa yi koy yataxaddasuuna تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي gani gis nga fi yeday mu daal di koy teg sarax bi ci ñaari loxo mooy ñaari yi mu mujj zaaniya beeg jaaykatu boppam bi ak ki nga xam ne mooy borom alal ji kooku yaday la wax fii yaday ci ñaari yoxooy ganiyin koo xam ne dafa woomal fa asbahu ñu xëy yatahaddathun tusaddiqu ala ghani fa qaala allahumma laka alhamdu ala saariq wa ala zaniya wa ala ghani fa utiya fa qiila lahu amma sadaqatuka ala saariq fa la'allahu an yasta'iffa an sariqatihi wa amma zaniya fa la'allaha an tasta'iffa an zinaha wa amma al-ghani fa la'allahu ya'tabir fa yunfiqaa fa yunfiqu wala fa yunfiqa mimma aataahu Allah mu ngi noonee kon nii la ko imaamul Buxaari indi kon gis nga wuutey léegi kaay xool imaam Muslim bi mu ne woon imaam Muslim moom da koo solo bi maana ñu ne la xoolal xoolal hmm? al imaamu Muslim kitaabu zakaat wax nañ la fi mu ko indi Ah, baabu subuuti ajril mutasaddiq mu ne haddathanii Suwayd ibn Sa'iid mu ne nettal nañu Suwayd ibn Sa'iid ibn Sahl ibn Shahriyaar al-Harawi al-Anbaari Abu Muhammad al-Hadathaani rahimahullahu ta'aala rahmatan wasi'a gane àddina cent quarante génn àddina deux cent quarante centenaire la woon rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani Hafs ibn Maysara mu ne ki ma nettali man dong Suwayd mooy Hafs ibn Maysara di Hafs ibn Maysara al-Uqayli Abu Umar as-San'ani al-Asqalani dafa wàccoon ah, rahmatullah alayhi génn àddina la cent quatre-vingt-un moom Hafs ibn Maysara an Muusaa ibn Uqba mu jël ko borom al-Maghaazi di Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al-Asadi al-Madani rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad génn àddina l'an 141 am na wuute nekkoon sëriñ waa ahlul Maghaazi moo gënoon dëgër imaam Ibn Ishaaq même bu dee imaam Ibn Ishaaq moo gën a siiw rahmatullahi alayhi an an an Abi Zinaad gis nañ ko sànq an al-A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anil jamii' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rajul la tasaddaqanna al-laylata bi sadaqa fa xaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniya gis nga imam muslim moom lu mu tàmbalee riwaayam jaaykatu boppam bi njaalookat bi mu teg ko ci loxom njaalookat fa asbahu yatahaddathun ñu xëy di nettali wante naan hooy wooy wooy lii de yéeme na moom tusaddiqa al-laylata ala zaniya waaw gis nga iwa imam muslim bi leeral na qaala rajulun la atasaddaqanna laylata mooy par guddi moom guddi yi la doon génn saraxam quoi ngir lan ngir tamit suturlu waaw da ko doon nëbb waaw fàttalekul na nga xam ne yeneen saa sam nee na dañ leen di keral bis ba nga xam ne amul ker lu dul keru borom bi quoi waaw amul ker bokk na ci hmm, sabatun yuzilluhumullahu bi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ker amul lu dul keru borom bi bokk na ci ki nga xamante ne nii rajulun tasaddaqa bi sadaqa dafa saraxe benn sarax nëbbu ko ba ndejooram càmmoñam càmmoñam yëgul li ndejooram daal di génne kii loolu mooy danoon doon def xaalisan lillah bëggul woon def ko bëccëg ñëpp gis ko muy joxe ko wax moo tax te loolu mu doon wax nekkul daa dem ci mbedd mi naan nga ay tasaddaqa na laylata bi sadaqa non <laughs> no ñëwul ci mbedd mi wala ay na leen ma dinaa saraxe bi guddi gi boog dinaa saraxe bi moom décision la bu mu doon jël yéene loolu mooy yéene voilà mooy ci xolam la doon wax jël fas ne ah dinaa defal lii muy jaamu yàlla joo xam ne sama alal dinaa ci génne lii waaw ci guddi gi ngir mu gën a mën a suturloo ngir mën a nëbbu bëtu nit ñi ak tamit nit ñi di xam li muy def ci lu baax nga xam ne digganteem ak boroomam la waaye nag boroom bi moo koy moo def affaire bi di siiw ngir bëgg a jàngale voilà léeg-léeg nit dina nëbb mbir moo xam da koy def bëggul kenn yëg ko digganteem ak boroomam mais boroom bi mooy bañ ne loolu day siiw parce que lu bëgg jàngale am ñu bat ñoo xam ne da leen ci da leen ciy njariñ voilà moo tax léegi nag kon gis nañ fi zaniya la jëkka wax bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniya fa asbahu yatahaddathun tusuddiqa laylata ala zaniya qaala allahumma laka alhamdu ala la tasaddaqanna bi sadaqa fa bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani mooy moom ki nekk ci milieu bi ci imam Bukhari ki ci dëgg bi ki ci mujj ñoom la jiital jaaykatu boppam ak ki fa asbahu yataxaddatun tusaddiqu ala gani qaala allahumma laka alhamdu ala gani la tasaddaqanna bi sadaqa fa xaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi saariq fa asbahu yataxaddatun tusaddiqu ala saariq fa qaala allahumma laka alhamdu ala zaniya wa ala ganiyin wa ala saariq fa utiya fa qiila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat voilà lii lañ la doon wax waaw yow kantaan sa sarax bi nga saraxe bu ci am dara yi kii mooy ñetti yëpp yàlla nangu na ko waaw ndax innamal a'malu binniyaati ci ñun xam nañu ko mooy jëf yi les les les les jëf ne valent que par leur intention mooy jëf yi lii tax li koy sellal ak liy moteur am mooy yéene ba aji jëf ja amoon ba mu koy def te kii am na yéene bu rafet ba pare def ko jamono joo xamante ne du siiw guddi ngir nëbbu waaye borom bi bañ waaw yaballahu lu dul ne dina ko feeñal illa an yuzhira mais loolu jaam bi lu mu ci moo tax mu ne ko yow fa tamma sadaqatuka ko dikkal ko ci génn comme niñ ko gisee ci riwaaya Tabarani bi rahimahullah kenn ne ko kantaa sa sarax yi nga def faqat qubilat nangu nañ lépp waaw borom bi nangu na ko ndax xam na ne sell na amma zaniya kantaa jaaykatu boppam bi moom prostituée bi fala Allah tasta'if biha an zinaha lan ko jox mu doyloo ko ba tax dootul aajo woote di jaay boppam lu salte loolu ngir am lu mu dundee ndax lan ko jox bari na waaw wala alal gani kanta boroom alal ji nga jox mu jël <laughs> waaw te gars yi naan gis nga euh, kii yooyu ay resto du cœur ñenn ñi moom boo ko defoon suñu réew yi am na ñoo xam ne dañuy ñëw présenter wu su euh, moo tax it foo mu am ay filtre yu bari te sax bu dee ne falsifier ay papier kese la waaw ñu wane ne amoo dara comme que informel bay ëpp surtout koo xam ne xamuñu la fa nga ñëw am na ñoo xam ne jaral na leen ko ngir ñëw jël ci saaku ceeb yi waaw yi ñuy distribuer way ñàkk ñi wala yi nga xam dañ koy jox ndugg yi nga xam ne moom lañuy defal ay petit pois ay ay ay diwlin ay ay ay suukar ak yooyu nga xam ne moom la ñuy dajale di ko jox way ñàkk yi di am ñoo xam ne am na lu leen doy de mais dinañu bëgg dinañ def lépp kiir am ci waaw lañ nga ko doon jënd nag te yàlla mayoon leen ko lool ñu jël ko di ko sakkanal feneen ak a def feneen wal iyaazu billah ndax ñooñ amuñu li nga xam ne mooy doylu seen xol doyluwul waaw loo xam ne way ñàkk yi lañ koy jox ñoom ñu ko wax waaw ay saaku di ceeb parce que nawet bi neexul yow ci village bi nit waaye yàlla lim la jox baax na dëkk bi yëpp yaa fi paral waaw saaku ceeb yi ñuy distribuer gars yi am na nun doon demee yow manoon nga dem port wala ay magasin jënd fa yu bari distribuer ko ñii ñoom ñëpp wàññi dara dala yokk loolu xalaatoo ci tus ñëw di distribuer yooyu nga ñëw wane ci biti ne non man moom damaa ñàkk joxe sa njaboot ba pare bindaale ñuy joxe ñaata ku nekk selon ñi dund sa kër ñaata lañ ñu jox la saaku ceeb yu toll noonu mu déclaré ña nga xam ne sax yóbbu na leen Europe wal iyaatu billah ñii wa nga Canada ñii wa nga Japon ñii nga Afrique du Sud ay doomam ñenn ñee nga Dakar yor situation yu baax nga xam ne dëkk bi duñ fi ñëw lu dul avènement waaw mu déclaré leen ne ñoom ñëpp ay doomam lañ fii lañuy kii ñu jox ko saako ceeb yu tolloo noonu mu téye la hawla wala quwwata illa mooy buy mi mais ñoo xam ne je demand demande ñii ñii ñii ñii qu'est-ce lan moo leen dal quoi ana rek ana lan ban ban bënnaleeku foqale ci wàllu alal moo leen dal waaw ci loo xam ne la sa sekk mbooru doon wax waaw rahimahullah ceeb bi moom buñ ko wàccee ca port ba bu bato yi ñëwee wàcce ko ca port ba waaw ñu jël ko chargé ko ci camion yi camion yi yóbbu ko ca ca ca ca boutique yi waaw waaw soxna soxna si dem ca boutique ba daal dafay jënd ceeb wala wala wala borom kër gi indi saaku ceeb bi ci kër gi waaw te ceeb ba fu mu jóge taw bi la yàlla taw Vietnam seen rivière yaak yooyu Cambodge ak foofu ñu koy jële wala vallée du fleuve Sénégal wala Casamance waaw ci suuf si la jóge waaw ñu yenn ko camion yi indi def ci boutique yi ñu jël indi ci kër yi ñu jël daal di ciy togg ñu lekk ko dugal ko ci koll yi nu mel noonu la ko doon waxe rahimahullah waaw après fu muy mujje mu rees nga dem ci wanag wi lañ kiy génne nga génne ko ci mu nekkaat suuf delluwaat ci suuf loolu la gaa yi di xëccoo mu jaral leen lu ne wal iyaazu billah te yàlla kat woomal na leen ñu ne ko nag amaana yow ki nga xamante ne nii moom nga jox mu am loolu dina tax mu daal doylu mu jànge ci waaw wala àllal ghani ya'tabir bu ko defee li ko yàlla jox fa yunfiqu mimma ataahu Allah muy yun muy muy joxe di dépenser ci li ko yàlla jox kanta sàcc bi amaana loolu doy ko waaw waaw am na ñoo xam ne même bu dee ne loolu du aw lay ngir ñu sàcc ah dañ naan bon ñoom amuñu lu ñu dundee amuñu kii amuñu départ amuñu loolu te te tous les les les les les les jours sont métti kon nag ñoom di sàcc mais am na ñoo xam ne bu doon am nañu loo xam ne dinañ am départ dina tax sàcc boobu duñ ko def waaw waaw nga jox ko lu bari hmm, jël ci man cee jënd ay marchandises wala ut benn euh, kii de terre. am ñoo xamante ni am na jiw wum jënd commencé def wala dóor def entre wala daal di investir ci dara mu am ko wala mu jox ko loo xamante ne waa ji mën na ci jënd benn appartement di ko louer moom am na fu mu dëkk mais foofu dafa xaw a kii quoi mais mu jënd appartement fu baax ki alal ji ndax waa ji yii waa ji ay millions la ko jox mu bañ a xalaat rek lekk ko mu jeex parce que loolu après da ngeen problème mu investir ko jënd ci loo xam ne léegi mu koy luyeeg weer wu nekk mu am lu mu koy indi kooku soxlaatu loolu ba pare léegi mu ngi am yeneen i projet mu ngi amaana yow li sa saraxa bi yëpp loolu lépp mu jur ko ci gaa yi <laughs> léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis lii kon hadis bi kon mu ngi nii nii la ko al imaamu euh, al euh, abul husayn muslim kon gis nga mooy imaam muslim fii yadi fii yadi fii yadi yooyu moo ko indi voilà waaw waaw fii yadi fii yadi fii yadi imaamul fii yadi saariq bu njëkk bi la indi yeneen ya ala comme ni nga xam ne noonu nga ko seetluwee léegi waaw hmm? ah, fii fii fii fii yaday fii yaday bokk fii kon walillahi alhamdu wal